ubbi yoon wa gën a guddi pakk ya gën a bari ñu ngi boo xam benn ko nga bàyyi ko fa ñu ngi suñu borom di jaay te pour laaj njëg bi la ko xamalee nga bàyyi ko fa mu njëg bi bokk ci àndaar bi ñuy nattee képp ku ko dëgg ba ñu leen nattee kenn kee si ko dul moom sell jëf di ko sell nëpp di sell loo ëmb di aji sell bu tawxiid di ko sell bu roox di ko sell bu leer di ko sell waxtu ngir lab boo lab ci jamaalullaahi ak jalaalam ba faw di ko sellu sellin di ko mat aw matin buñ la nattee ci àndaar bi ñu wis ko su ne ci anam ni mu gën a matee maandu di ci gën a jub di ci gën a ñaw di ci gën a xam di ci gën a xàmmee di ci gën a wóolu boromam am sit di ci dàq muñ di ci gën a dëggu mu ko du tiis du ragal du lot du jaaxle du yokk itam du sonn du sóobu yoon woo xam ne kenn mësu ko sóobu te kenn xamu ko dul moom di ko sarib dayo di ko kawe maqaama pour suñu borom defal ay jaloore di ko askanu di ko ñu ci kaw ak ci suuf di aji tedd ci jikko gannaaw bi matalee baax baax bu nekk ci labraar yi jaayante nag boromam fanweer ak ñett ci aada yu doomu aadama waru la bàyyi jënde ko loo xam ne mbindeef du ko xam mukk yomal xiyaam lay tey nee na wali qaada sirran raaba an gayrihi muhim suñu borom jox na mu mbóot moo xam ne ku dul moom moom na ko jox rek ku dul moom ëmb na la nga xam ne tekkiñ ca kenn boromam suñu borom defal ko ngërëm loo xam ne bind mu bind di ko tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo féete kaw bépp jaamu yàlla bi nit mën a jaamu nee na duna makaati bii la ibadaatu ma an taxarudi kullal mazaya jamaa xam na ay xasidaam taxaw na taxawaayu bépp jaar damaa dama jaar ci yoonu yàlla moo ko bind de suñu borom taxañal ko yoonu gaa yu baax yi ci biir bu gàtt ndax su borom ay fiskin nga xam ne dafa jubóog borom bi jubóog yonentam ba ku weddi dara ci moom loolu gisatu duñ ko nangu mu meloo meloo xam ne ku ko xam topp ko ku ko dégg bëgg koo gis ku ko mii boo too ko yemaleeg kenn doo ko yemaleeg dara ku mu jaxasoo li fàttali rek yóbbu ci lu bon ci lu tax mu def ci loo xam ni du fi jóge mukk ba ilaayu ni diini suñ borom defal ko ci jamonoom lu tax lépp loo xam ne dara nekku ca du jub mbaa bu jubee du topp na tawaafu kulli man alayya képp koo xam ne weddi nga ma boo demoon ba Makka di wër Kaaba ga suñu borom di ko sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko sant nee na bi nga xam ne nag suñu borom def na mu njëkk a gis loolu ñuy wax al-lawhul mahfuz nga xam ne mooy al imaamul mubin li ñuy tuddee ummul kitaab xam ne mooy alxadratul ilmiya te lépp jaxasoo li am ak lu dul am su ko jógee. xalima gi bind ci lawxul mahfuz lépp lu war a am ba saa taxaw ràññale nag teqale nee na bi ma njëkkee jàng alluwa a teg sama bët man lam yahwa képp ku la soppul texee dina mu daal dina laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin asqaahu mawlaahu su borom jiital na ma te jiitu naa nee na jiitu boobu ma jiitu du um kenn ku dul ko mën a nga xam ne ci jamono tàmbaleem bu mu ci daatam jóge jëm ci géej gi liggéeyal borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la amoon xam ne Seydina waaye mbiri suñu borom lu doy kéemaan la teewul mu misaale boppam ne booba suñu borom sant na ko woo bindee fii ndax xamal na ko ne mooy buntu de waaye joxe bu ko lu mu añale ku ko topp ëllëg mu misaale boppam ne li waa kaw ñu di wax ay taq yoo xam ne dañ ko ràbb ba mu jekk muur ko ku ko séen defe ne fees naa dugub te réew mi mu nekk kenn amu ko benn fekk dugub doomu aadama yi séen ko ne borom taq yi fees yee day fees naa dugub nga wut ko te fekk na boobu defagu ca dara kon mu ne bi mu demee ci géej gi ba jóge fa la sax yooyu soog a fees ba kenn mënu koo jeexal du jeex mukk teewul kat jamono yi mu tolloo foofu li ahli tasawuf di wax maqamatul yaqin la na ko bu yàgg wax nañ ne daana ànd ak sidina jibril boobu buy dox te daana gis rasulullahi sallallahu taala wa sallam te nee ñu wàlli yu bu xasee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu booba weesu woon na loola te taxul moom mu teg ko ne amagum na dara booba amoon na këstu amoon na li ñuy wax fattu waaye boo wuutee gul ak yeneen awliya yi booba nekkoon na koo xam ne xam na boroom xam gu tax bu jaxasoo mbindeef yi bu nekkee moom dong ñooyam mbindeef yi mun ñoo dox digganteem ak yàlla xolam ak yàlla dara mënu koo lëndëmal dara mënu la dox ci diggante bi kon mboolem melay safara ne ko lu tàng la lu leer la lu mu laal alak loola ba mu xam mboolem melay safara yépp waaye foofu la ci toll kooku mooy borom ilmul yaqin borom aynul yaqin a ko weesu mooy ki nga xam ne waxu na tiim safara wi teg ci loxoom mu lakk ko safara wi xëeñ di ko kooku mooy borom aynul yaqin mooy borom aynul yaqin borom xaqul yaqin a ko féete kaw mooy ki nga ne yëkkati nañ ko sànni ko ci biir safara wa muy walbati ko ci biir safara wa mu di ko lakk ba nga xam ne fàtte na lu mu xamoon xamati dara lu dul safara wi fàttali ko dara lu dul safara fu mu walbati ko du daj lu dul safara pour moom dara amatul suñ borom bindul dara lu dul safara kooka moo toll ci xaqul yaqin ba tey sëñ Tuubaa ci foofu ci boromam waajo ji ñu sànni ci biir safara yi muy ba gaañu waxtu wu ci yàggoon diiru yàgg ba tàmm ko faral bëy ba yàqale su ko dara ba melat nam meloon ba mu nekkee ci génn ga kooku mooy tamkiin nga xam ne kon nekk na mu sori ndax xaal mënatu koo gëne ba sot ko am tiit mënatu rëy ba mu yëg ko waxtu tartar ak waxtu yalamayam ci moom ku ko joxat ku ko xañeem ci moom ku matal wëllëreem ak ku ko becc ndireem ci moom ak lekk ma suñ ko may yem nelaw ma ñàkk nelaw may yem itteem dafa ànd ak bindeef yi ci kaw biiram ànd ak boroomam azza wa jalla te bu tàggoog moom mukk ci laay nit ñi ba booba loolu moo tax mu ne banna xayaati li xayaatillahi allahu daaxilan jinaan allahi nee na sama borom azza wa jalla fab na sama dund boole ko ko dundam jaxase ko ma tàbbi ci biir àjjana yàlla ja ويجدني عند ملك مقتدر كل ولي من جنان يقتدر lu wal yu gaaw gaaw a dem ci boromam lu mu gaaw gaaw a dem àjjana dana ma fekk fa borom nguur gi nga xam ne mooy kattan bi man fi ma ko àjj si dëkk nga xam ne lu tasawuf dañu wax ne diggante feeg aras ci nit zahir aras la xam-xamu doomu aadama yem ñu ne malaayka yi tedd yi sax weesuwuñu ko te aras benn aalam la te juróom-ñetti téeméeri junni aalam yoo xam ne benn bu ci nekk fan na ne mu ëpp li ñu tuddee ar rajulul kaamilul muhammad yi mooy ku mel ne sëñ Tuuba dafay mel ne xam ci moom moom lañ tuddee al fardu mooy ak ci suñu borom wax ne man maay noppam ya muy déggee maay bëtam ya muy gisee maay loxoom ya muy jàppee ak ya muy bàyyee fu ma ñaane ma may ko lu ma sant dama defal ko ko. nga xam ne mbir mi man gi muy wàcc ci suñu borom tabaraka wa taala di jógee ci yonente bi sallallahu taala alayhi benn jëmmi wàll yu attanu ko benn jëmmi xutba attanu ko lu dul lu aw si bi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa ci jamonoom moom moo koy séddale ak paa yi nga xam ne juróom-ñaar rek ñëw naan ko adduna di jógee soog a jaar ci waa diwaan bi suñu borom mayoon ko maqaamu boobu te taxuloon mu doy nga xam ne li ñu tuddee al qutbul xaw mooy al barzaxiyatul uzma di digg bu diggale diggante suñu borom tabaraka wa taala ak mbindeef yi dara du jóge ci sama borom ak jëw ak ci mbindee ci lu dul ci affaire lu dul ci méngoo lu dul ci mu wuutu yàlla ci séddale loolee ci nag mu teg ko bérébam ba nga xam ne moom la yelloo àggale ko ci ba nga xam ne fa la war a jëm séddale lépp lu ci ne mu teg ko bérébam gannaaw loolu mbóotam ci baatin mu gis ne waxoon naa sànq ne roo yi ñu tabbee ci yaram dañoo tawat tawat yooyu mooy umpale bi ñu umpale yàlla ñu war leen a fajaat nag ba ñu dellu ci seen kenn bu njëkk ga ba roo tabbee ko ci yaram loolu mooy ak texe texe nag dafa rawante am na ñu seenu texe jëm àjjana ak ñu ci yàlla mu di xamal jëlee fii ci waxtu nekkam ci fu mu toll gàtt gi nga xam ne moom la dund doomu aadama gàtt da nga xam ne alquran nee na wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura li doomu aadama yi dund ci àdduna gàtt na ci bu ñu ko xiyaasee ci la muy sax ci bàmmeelam waxuma la la muy sax ci àllaaxira li muy sax ci àdduna bu guddee fan ba am juróom-ñett fukki at daan gis ne fukki at yu mujj yi daanaka amatul kàttan bu muy jaamoo yàlla ñaar fukki at yu njëkk yi wala ñaar fukki juróom ci yeneen la ko nekkoon xëy na xelam nekku ci yàlla diggante bu gàtt bi nga xam ne farmu na ko bu dee ka bokk ci ñu farmu ñu itam farloom boobule am na diggante ñu bari yoo xam ne du fa feeñ ndax du ko jaamu yàlla benn mu di ko soxla woo lu mu nekk ci adduna lu mu lekk lu mu naan ak mu dëkk bu dee ko yàlla bëgg lu adduna mu di ko sàkku lu mu puukare woo wala lu mu taaroo wala lu mu wanoo kon diggante bu gàtt boobu bu ci bëggee toppatoo loo xam ne fa muy sax dund bu yàgg la kon war na liggéey lool. dañ ko wax ne ci Masaalikul Jinaan daal Junayd ibn Qaasim radiya anhuma ilaahu al-aalami kilaahumaa sa'alahu fi an-nawmi an haalihi ba'da siyaari qawmi fa qaala lam yabqa lanaa mimmaa zahat siwaa ruqyaatin xadamnaa fi sahaat ma annamaa hum fiihi matlabul jaliil fa aynamaa fiihi siwaahu min fuduul mu ne Seydina Junayd radiyallahu anhu mi nga xam ne dañu ne mooy sangu mutasawwifa maanaam waa suufis yi ak ibnu Qaasim mi nga xam ne moo toppoon ci imam Malik mu ne kenn ku nekk ci ñoom ba nga fi jóge ba amul diir kenn gis na la laaj la na sa mbir demee ca sa bàmmeel kenn ku ci nekk la nga tontu mook li sa morom tontoo moo di lépp lu ma jëfoon ci àdduna suñu borom fay na ma ko ma xéewloo ko ba jeex na léegi des maa ngi nekk yomal xiyaam deseetuma dara nag lu dul yoolu rakkaa yi ma daan julli njël moo ma dese dañ tuubaa ne bu fekkee ne ñaan ñu nga xam ne li ñu nekk ci àdduna lépp góorgóorlu ci yoonu yàlla lañ fi nekke woon ndegam ñoom la seenu yóbbal jeex ci bàmmeel ba saa taxawagul ba dara desiwu leen dul rakkaay ñu daan julli njël kon ana keneen koo xam ne daganal na ci boppam ay caaxaan wala sànq jamono wala istiwoo leneen lu dul lu koy jëriñ ëllëg na muy def mu ne gaañu nga xam ne ñu nga bar sax bu leen suñu borom ni woon tànn leen li ngeen gën a bëgg ma defal leen ko bu ñu wax dara lu dul na nga nu delloo adduna doonte diir bu gën a gàtt la ndax nu mën faa jëf lu nu jëriñ ëllëg kon doomu aadama balaa xam njëriñal njëriñ li mën a am ci dundam fii ci adduna ba ci jógee fekk booba faat na mënatu koo dabaatal kon waxtu wi muy dund ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant mu dabaatal juróom balaa juróom yee agsi juróom yooyu lim na ko ci tasawudu nee na nga góorgóorlu ci sa waxtu ndaw bala ngaa màggat mënatoo jëf na nga góorgóorlu ci sa waxtu wér bala ngay tawat dootoo mën a jëf na nga góorgóorlu léegi ci bi nga féexee balay say soxlaa bari ba dootoo mën a jëf loolu lépp moo xam ne moo koy nekk ëllëg fële nga xam ne lu mu jëfum du fa fekk te fii seytaane ngi taxaw ci kanamam yaay duhum wayu mannihim wa ma yaay duhum seytaan illa xuburan fu mu toll di ko mébét loo mébét yu gudd di ko won ay rafet rafet yi di ko ko bëgg loo mu di jeexal jamonoom te ak perte la koy indi ëllëg yawmal qiyaam ndax doomu aadama wax muy génn àdduna ba roof di tàmbalee jóge ci ñaari baaraami tànkam yooyu le suñu borom dana ko feeñalal ci kës fu mu janloo la tàmbalee fa mu juddoo ba fi mu toll lu mu fa jëf lépp lu mu fi jëfoon ci lu bon dana ko seexlu dana ko ragal dana ko bañ dana ko bonn ba nga xam ne daanaka dugg safara sax koy gënal jàkkaarloo jëf ji ñaaw joojuwati waxtu woowu la seytaane gën a jàmb ci ñëw bëgg koo xañ tawxiid ngir jaarale ko ci yoonu safara génne ko ci yoonu àjjana loolu lépp Sëriñ Tuubaa masula dañ ci yee bindeef yi ndax nee na ak dund mooy capitalu doomu aadama bi li ci def mooy bénéfice mu daan xamal jullit yi ah, taalibe yi ni ñu war a doyadale adduna ak ni ñu war a sédde àllaaxira mu ne boo dee jëfal adduna na nga seet ni nga fiy sax nga jëfale ko noona boo dee jëfal àllaaxira na nga seet na nga fa yàgge nga jëfale ko noona boo dee jëf jëf yoo xam ne day yóbbu nit safara maanaam boo dee jëfal safara na nga seet buñ la dugaloon safara na nga mu a muñee pour yàgg fa yàggaay da nga fa yàgg na nga mu na muy gàtte na nga néewal kon na nga gàttal sa jëf di ngay jëfal safara naka noonu àjjana itam noonu nga ko war a jëfalee mu ni ndax yonente bi sallallahu alayhi bay sallam day nas nay dox saxaaba yi topp ci moom muy dem ba fekk gàtt gu médd xar la wala béy ñu sànni ko ci àll bi mu ne waaye nga xam gàtt bii de defe naa ne ña ko moom soxlaatuñ ko ñu ne ko ñàkk soxla kiñ ko ñàkk soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne mën a day ni ñu ko ñàkk soxlaa ni suñu borom ñàkk soxlaa adduna ni mu fulaale di adduna raw kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan yeexi jaam ñi ci bëgg leen a xamal ñu leen jëriñ ba suñ Tuubaa doon ne te wutu ko ci kaw suuf daana dox noonu jaam ci njaal beenam ba mu dikkee te set borom xam-xam yi baaxoo woon jaxasoog buur yi ngir li ñu amee bëgg giñ ci bëgg ngir ab sëriñ amul lu dul mbayam ak àlluwaam ñoom nag bi nga xamee ne gis nañ buur yi alal yi ñu amee ak teraanga yi ñu làqu si ci moom bi ñu làqu see ci buur yi loola nekkoon seen aada aaye liñ ko bi mu jógee te wan leen gannaaw ñu defoon ne nag gannaaw kii ak sëriñ la sëriñ si dafa war a jaar ci sëriñ si jaar benn sëriñ junj ko junj bopp ci kan benn baat rek la ci wax jengal te mu ngi ci jubluwoon booba ci xolam na nga jeng ci buur yi ndax ga am adduna ku bare xam-xam ne yow te ku am xam-xam la ñu soxla ku maandoo ne yow te ku maandu la ñu mën a jëflanteel moom la ñu sawar a jëflanteel ba iskan ja tabbee ci loxoom mu tontu xaalu li yarkan li abwaabi salaatini tahus jawaahisa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waftaqaytu bihi wa lastu atlubu gayra al ilmi wa diini فلست أرجو ولا أخشى سوى من يشير أنه الجل ينجيني ويغنيني إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وتر دعوت ذا العين ثم الراء والسنين وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكبر ما شاء أي تكوين إن شاء تعجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تعجيله يبقى إلى الحين ba mu mujjee ba xasi daga jeex nee ñu ma naa jëng jëm ci bunti buur yi nee ñu kon danaa am ci ay may lu ma doy sëkk jamono ju nekk ma ne leen sama borom doy na ma te doyloo naa ko sàkkuuma lu dul xam-xam ak diine ndax man bu ma jaaxlee wala ma am aajo boroom aras laay woo mu wuyu ma ndax borom aras mooy aji dimbali ji nga xam ne dara lottanu ko lu nekk la man te moom mooy amal lépp lu am ak amalin ba mu ko neexee yee na jëmm ma nga xam ne féete na ko bu mag te bokkoon ci sëriñ si te doon ko jëme ci wet googu xëcc na ko fàttali li suñu borom tëj ko gaa ñi jàng jëm ci tooñkat yooyu la laa tarkanu ilal lazina wala tarkanu ilal lazina zalamu fa tamassakkumu naaru wa maa lakum min dunillahi min awliyaa thumma laa tunsaruun alquran nee na bu leen jàng jëm ci gaa ñi nga xam ne tooñ nañu bu ngeen ko defee safara dana leen laal te du am kenn ku leen di dimbali seen diggal seen borom bu ëllëgee du leen di lakk wala mu di leen dugal dañ tuubaatal na ci nee na wa man yusharikum huna fi izzihim yakun sharikahum adam fi zullihim képp ku bokkaale ñoom seen teraanga ji fii ci adduna bu ëllëgee da nga bokk ñoom seen torox taje te kanamu yàlla mu daan xamal jaam ñi leen farlu kon gannaaw noonu la dund gàttee te yawmal qiyaam barsax rek maanaam bàmmeel noonu lañ fay yàggee ni farlu waree kon ak ni doomu aadama war a farloo ci bañ a leeral jamono mu daan yeete ci ak ci làmmiñu arab daana wax ne tayyeel jarul ñàkk bànneex jarul gàcce adduna jarul àllaaxira daana wax ne kuy tooñ du mucc kuy xëyiw du te kuy xëccoo du noppalu naka ay maxime yu mel noonu daana ko bari lool ci kaw yeete daana yee mbindeef yi ci wu nekk wu xel daj ak wu xel dajul naka noonu la ko jamono yi ak bis yi daan dimbalee ci loo yoon woowu mu daan jaarale mbindeef yi ndax jaarale woon mbindeef yépp ci wenn yoon dong ndax nee ñu yoon yi jëm ci yàlla ñu toll ne nooyi mbindeef yi li te am na benn wali boo xam ne nee na manazilay awliya yi ñaari téeméeri junni am ñeent fukki junni ak ñett lañu yoo xam ne benn bu ci nekk bu mel ne Sëñ Tuubaa daf koy boole ci loxoom xam-xam ak yëpp mais juróom am na juróom-benn téeméeri xam-xam yoo xam ne xeeti xam-xam yoo xam ne ulama yi xamuñu sax tur ya waxuma la ak xam-xam ba mu doon te loolu koy dajale loolu tax na mu daan ci alal bindee ci ay yoon yar yu bare jëlal naa ñetti yoon yi xam ne moom la fi doomu aadama yi doon jëfe ci taalim ak tarbiya ak tarqiya daan waxtaane taalim sëriñu taalim ak lan mooy ay sartam daañu waxtaane sëriñu tarbiya ak fan lañ ko digge ak lan mooy mandargaam ak lan mooy ay sartam naka noonu sëriñu tarqiya na kon bi mu daan yee bindee ci façon yeewu nekk daana xamal jaam ñu leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxee al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi julli dëgg mooy ki nga xam ne julli ñëpp mucc nañ ci lamiñam mucc ci loxoom maanaam tooñul kenn dóorul kenn sàccul kenn laal lu mu warul la laal lamiñam itam ŋàññi ci kenn rambaaju ci kenn fenam ci kenn noonu leen daan xamale xikkam di leen tàmmal ragal suñu boroom wattandiku ay te bañ caa xeeb dara di ko sori waxtu masaan dégg daan toll ci gannaaw sàkket yi ku ne xam ne moom daawul nelaw daf daan wër di jàng alxuraan bi guddi bu ma see dégg ci gannaaw sàkket nit koo xam ne wax na baat koo xam ne jëfa jëwa nga ca mu di leen xamal bonu jëf jëw lu bokke wala li mu bind ci téere yi ak li mu daan tomb di ko rëdd ñu di ko dégg mu daan leen gasloo béréb ba nga xam ne ci la ñu doon jëw toog bu ñu ko suulee fab suuf sa xam ne moo ne woon ci biir teg ca kaw jàng lu fa nangami kaamil ca kaw ngir nañ ko ragal rek gën ko wattan ku ëllëg ah wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu ñu ko sallallahu taala alayhi wa sallam daan waxee nee ni mas na rëdd rëdd wu jub rëdd ci ndeyjooram ci càmmooñu rëdd woowu yeneen ni rëdd wane ne yoon wi moo yoon wi jëm àjjana moo yoon wi jëm sans borom yeneen rëdd yi ko féete ndeyjoor yi ko féete càmmooñ yëpp yooni seetaane la la du war a wattandiku la naka noonu la a daan tombe di kon ñi wax ne noonu la yoon jëm ci yàlla bare ñii ajjana leen daan jëme ndax kat koo xam ne suñu borom bind ne ko mu war a dem safara ñi am sañ-sañu xool lawhul mahfuz gis ci seen turu taalibe ñu bind ko te ñu war a dem safara ñu far ko du ñëpp ci mën a fekk jëm joo xam ne sampal nañ ca gént ca gépp gépp géttam ca safa mu guddi ko du ñëpp kon ci naroon a jëm safara ñu yóbbu ko àjjana aw yoonam bokkul ak ci naroon a texee naka jekk xam ne suñu borom bindoo na ko ca way texe ñi nga xam dañ ko war a rek àggale ko ci yàlla lañ ko war a defal bokkuñu yoon ci diggante nit ñi ak jinne yi kon ku nekk xam na ne ni daan wane nit ñi yoon la daan wane jinne yi yoon moo wax ko de ne yata'allaq alladhina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu jinne yi nga xam ne jullit lañu ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu nekk ci man la ñu jébbalu ci man lañu ñu aju loolu waxoon na ko mu dal ni xamal ne wane nit ñi yoon la daan wane jinne yi yoon naka la daan wane doye adduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na adduna ba ko suñu borom peser laatu yoo laatu daf koy wax mais bu fekkee ne adduna dàngante nag laatu yoo wa suñu borom daf ci matal yéeg benn góor ndigal yàlla soobe sàkku sabab waaye nag mu wàññi ko ngir nar na ko caa yee yar ci sëriñam ba ko yónni nee na ko na ngeen di wattu ku xam seen bëgg am ndax booba sëriñ bi moom ci kës foom xam na ne suñ borom dogal na ne jëmm jooje ka muy wuti suñu borom boole na leen ba noppi waaye daf ko war a fekk ci ca dëkk ba mu nekk ca la ko war a fekk ci loolu moo tax mu ne ko boo demee na nga dellu bul àgg boo demee ko xamal ne bu ko suñu borom dee def dana am te buy am foofee mu nekk lay amee bu ko suñu borom dogalul du am yeeyaat na kon sëriñ boobee yónni taalibeem ci ne ko warula fekk dara wakiilam ci yàlla ak doyna sëriñ bi barkeem rek dafa war a mat mu diis yàlla soxlaam suñu borom faj ko fajal ko ko loolu moo tax dañu sëñ ma sàmba mbàkke nee na denc baax na waaye tax gaa yi yàlla yi duñ ko def nee ñu waxtu wala soxla ba sa xel day dal di nem ca la nga dencoon rek kon sa xel du dem ci yàlla loola kon dox na sa digg ak yàlla boo dencul dara nag boo dee waaye yàlla sa xel liy njëkk dem ci yàlla nit ki lépp mooy li gën ci moom tax a gaawaat bi ci yàlla ndax nee ñu asiru lazi waqira fi sadri abi bakrin siddiq radiallahu anhu wa adamu wuqufihi ma al a yonent bi sallallahu Abu Bakr Siddiq day yéen saaba yi moo leen gën waaye gënewu leen julli bu bari gënewu leen koor bu bari gënewu leen sarax bu bari waaye mbóot musul borom def ci xolam la leen gëne kamaa yi nee ñu mbóot mën a Sidna Abu Bakr gënee yeneen saaba yi du dara lu dul ne gisatul dara luy def lu dul yàlla gisul ne sax sabab am na man naa def dara te loolu di dëgg ci moom du loo xam ne daf koo rek waaye dafay loo xam ne mooy zawkoom mooy góom loolu feeñal na ko bi ñuy waajal bi ñu tuddee jëy sul usra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yoruñu dara fi ñu jëm sori na xiif bi metti na ñàkk gi itam tar na mu ne saxaaba yi na ngeen waajal maanaam xare bi ñii di indi ay nag ñii di indi gëléem ñii indi ndabal tàndarma ñii indi ay wideeri wurus ñii indi xaalis Seydina Ousmane indi lu bari ba jéggi dayo Seydina Omar ba mu la mu teewal yonent bi sallallahu alayhi laaj ko ana loo fa bàyyi pour sa njaboot mu ne ko lu toll ne lii ma indi maanaam dafa xaaj alalam indi genn wàll nga def ko ci yoonu yàlla nga ca def mu bàyyi ko njabootam sidina Abubakar ba mu joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu indi bi ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñaar mooy ni seen wax yi maanaam kii ni mu xaaja alalam joxe sidina Abubakar joxe alalam lépp noonu la ñu rawantee ci yàlla ni Sidna Omar waxee ne genn wàllu lim indi la fa baal njabootam ngir xaq ji ko yàlla teg mu war leen a dundal war leen a wadd war a taxawee seen lépp mu jàpp illa boobu xaaj alalam wacc fa lii tontu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne wacc naa fa lu toll na li ma indi Sidna Abu Bakar moom gisul loola suñu borom wanu ko ko gisul dara ci xelam lu mën a jëriñ dudul yàlla yàlla rek la xam yàlla la gis mu dal di fay bàyyi yàlla ba ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam laajee fa bàyyi ko yàlla mu ñu ne kon mbóot moomu sax ci xolu sidna Abu Bakar ba nga xam ne gisu dara dana lor wala dana wàññi dara dana faj soxla lu dul mooy li mu gënee ñëpp mooy li mu rawee sahaaba yi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa ni sidna Abu Bakar lahu tajallin xaasin yatajalla allahu bihi lahu tabaraka wa taala sunu borom tabaraka wa taala dana feeñu way texe ñëpp waaye dana feeñu sidna Abubakar Siddiq geneen feeñu bu bokkul ak feeñu bi mu feeñu bindee bi loolu lépp xolam bu sax ci yàlla ba nga xam ne bu masaa ne xaa day xeeñ res wu ñor ndax booba xaal bi mu saxoo mag gi su borom mag gi si xolam mu wee ko mel na dafa wàjji res wi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne ku bëgg a a gis néew bi dox ci kaw suuf na xool sidna Abubakar adduna li ci nekk lépp gisatu ci dara mel na ci mel na mel na ne koo xam ne kii génn nga adduna ba noppi loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaale ko noonu ku bëgg a xool liw bi dox ci kaw suuf na xool Abu Bakr ni Siddiq kon yonente bi sayidina maanaam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu daana xamle yoon woowu te daana ko jëmbat ci xol yi ñi mu daan yar moom ci boppam moom la meloo woon ndax newoon naa jëmm yi fi ñu rawante mooy ci xadim ba suñu borom bindee roo yi te yemalewu leen yenn roo yi bis gën fees dell yaatu nopp rëy ñooñu bu ñu bokkee di jaamu yàlla it bu ñu yem ci dara loolu moo tax Cheikh Ahmadou Bamba nañu radiyallahu anhu daana wax ne bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi bu leen ma xarab xarab leen lawbe bi lawbe bi yett këll ku nekk nam la tollul mënuma caa def lu weesu mu fees kon bu ñaari këll ñu feesee te benn këll bi bi ci def mën cee duy fukki yoon faru ya wuute woon ci xadim fa ñu ëppantee la woon waaye moom suñu borom amaloon na ko mbooti xol yi ba kenn ku ci nekk xam na suñ lay jaar xam na nam lay jariñe xam na nam lay fexeele kon marxala bi jiitu moo di cawk nit ki ci boppam suñu borom mooy taal sawaraw cofeel ci xolam bu ko defee du ko mën a muñ mu am buuru xol jëm ci sàkku ji yàlla ak yoon wa mu jaar mën na jaar yoon wa mën na ko mooy itam lépp ngi aju ci yërmande suñu borom azza wa jalla loolu ñu al istidaadu mooy wallu si ci talabil xaq ndax sëriñ si wuute nañu wuute yu bari ne woon naa danaa waxtaane ñetti xeeti sëriñ soosu nga xam ne mooy muallim ak murabbi murabbi ak murabbi dañu dem gisee ne lii sëriñ si am na ci ñoo xam ne tuddoo nañ ko tammatuñ ko wala jëfewuñ ko mu gis ne loolu danger la maanaam xatar la bu mag ci ñi xam ne xàmmeewuñu bu ñu jógee fu ñu jëm mu wane ay mandarga yoo xam ne mooy xamle ki mën àggal nit yàlla ak ki nga xam ne boroom araad la maanaam ay dëgg-dëgg la am wéeteegul dëgg adduna bokk na ndax jëmm liñ di mat sëriñ adduna bépp ñëwoon féetee moom di ko liggéeyal di ko defal lam bu ñu walbati ko ñoom ñëpp wanandoo ko gannaaw du xàmmee ba ñu ba ñu ko jubloo nekk ci ak bañ ko wanee gannaaw ndax nee bu fekkoon waa jooju di ko itteel mooy taalibe yooyu nañu texe rek ko itteel kon dana yemale texe ja mu doxe ci moom wala mu doxe ci keneen kon buñ ko fa bàyyee jëm ci keneen it te mu xam ne foofu ñu jëm buñ demee daani fa am lañu bëgg bu ko naqari waaye boo xamee ni rek ràññat lena di ñooñu toppee ci moom ak bi ñu ko ceewoon gannaaw di ko xas soppi keneen wax wu leen xàmmee ci xolam rek matal la mu doon ak la mu woote matu ko moo tax mu ne tabban lahu fa innahu law qasada salaaha xaalihi faqat mujarrada la sarrahu xusuluhu xaytu qasat wala yubali bi ibtixaalihi abad tey lu am ay charte la te charte yooyu la daf ko war a matal balay daf tasaddur li li dalika bokk na ci charte yi mu meloo meloo woo xam ne waxtu wu ko nit ki gisee rek fàttaliku boromam naa gis bu ne ci gën ci mooy ki nga xam ne waxtu wu ko nit gisee fàttaliku yàlla maanaam ak gisam day fàttali yàlla kooku mooy ci gën ci nit ñi. mu mën a nemm ko xol taalibeem ba mën a far sit jëme ca la koy jëriñ bu ko mënul matul sëriñ bu ñu wax sax du sax du abdullahi nee na yow ma alastu bi rabbikum keroog ba suñu borom dee wax roox yi mooy wax ci moo xam ne bindagul jëmm yi ba mu naan ndax du ma seen borom te ñu naan ko ahakay sëriñ bi matul sëriñ dëgg gis booba la dana ko fàttaliku ca lay tàmbalee nemmi ko ay taalibeem ba bi ñuy ñëw ci àdduna dana xam ñi nekkoon ci kanam ci càmmoñam ak ñi ko féetewoon féetu sëriñ muy ku am ay taalibe yu topp la rek ndax ulama yi wax nañ ne maanaam xukkamaaw yi nee ñu bokk na ci sartam garab gu mu toog dana xam nu reen ya toll xam nu garab ya toll waxtu wu mu toll dana mën a àttee jën yee xeex ci géej ga taalibeem nekkee ci jabalu xaat sànq leen di dox te gannaawam dana ko mën a faxas waaye képp koo xam ne rafet njort nga wee ba jaam ñaq jox la nga lekk ko bu keroog da nga xam ne suñu borom ku maandu la dañ di daana xamle taalim daana xamle tarbiya daana xamle tarqiya ndax mbooleem xeetu doomu aadama yëpp daje woon moom li wax léegi sidna Abu Bakrin ci bi ñuy waajal te sidna Omar indi genn alalam sidna Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu radiyallahu anhuma ma an indi alalam jëpp ñu di ko dundale ci yoonu yàlla mu di li nga xam ne borom xam-xam yi nee ñu am ci yàlla bunt yi bokk na ci yuqimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna sarax sax nga ni Cheikh Ahmad Bamba li ne ci Masaalikul Jinaan ay njëriñam bari na lool bokk na ca ne dana waral mujj rafet dana set juróom ñaar fukki dee in yu jekk bi wax na ci ne dana tax iblis am na wax na ci ne dana sàmm borom wax na ne yowmal qiyaam bu keroogee ba nga xam ne diggante jant bi ak bopp ci nit ñi dara du ci dox yuur yi xët te kenn du dee bu keroogee ñetti cere fa am keroog aras malaayika yi suñu borom yaa ko tooge liwaa'ul hamdi saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko tooge gannaaw loolu beneen jaam bu nekk ci sa keroog sarax ngay toog nee na bu keroog yawmal qiyaamee ba ñu fab siraat gàcc ko ci jigéenu jahannama ba doomu aadama yi jànkuwanteeg njàqare ak wantoog tiis bu keroogee suñu borom dana yebal malaayika muy woote ana ñu daan jëriñ jullit ñi maanaam ñi daan saraxe ñu ne leen tàbbi leen àjjana bokk na ci ngëneeli sarax bu ma faban benn koppar sarax ko jenn jëmm kooku sarax ko keneen kooku sarax keneen ba muy juróom ñaar ci junni nit ña ko mujj sarax daañu ci am yool bu toll ne ba ma ci am man mi ko njëkk a joxe li mi sarax ay njëriñam bari ba mu ëpp am benn jëmm bu ko laaj ne ko moo ndax sarax gannaaw noonu la mag moo ëpp addiyee ku ci gën a màgg mu ne ko soxlawul xam baatin soxlawul nga di ko laaj boo seetee sa xel ci ne ci ñuy sarax ak ci ñuy jox addiyee ku ci ëpp daraja rek ci àddina nga xam ci ëpp daraja ci saraxu addiyee di leen ñaax ci ñu sàmm ñeenkaane suñu borom yi nga xam ne juróom-ñaar la te benn bu ci nekk danañu ko laaj ëllëg wax na al jawharu nafis ne juróom-ñaari cër yooyu suñu borom jénk doomu aadama bi benn cër bu ci nekk ndax safara juróom-ñaari bunt la dafa jàkkaarloog benn bunt ci safara benn cër bu mu ci googa waral ak texee deem ci bunt ba mu tolloon lay tàbbee safara ëllëg كتاب الشاعر بيقول فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا أن بعضه أنت صادر dina tax boo ci nekkee waruloo boyal sa bopp boyal sa cër yëpp nee ñu cër yëpp bi ci gën a lore moo di lamiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam na doomu aadama dana wax baat boo xam ne du ci jublu lu dul reeloo muy waxal ñu mu toogal yawmal qiyaam dana ci xalambaay ci xuri safara lu ma juróom-ñaar fukki nawet. Sidina Abu Bakr Siddiq mi nga xam ne gannaaw bu yonent bi yee moo gën a rëy ndir ci jullit ñi radiyallahu anhu fekk mu téye lan ñoom di ko xëcc ko laajee mu ne daf maa bu ne bu fekkee ne da sa bët rek. di xool na la neexee boyal ko nga ubbi sa xol itam loo gis topp ko nee na bis day sa xool yooyu la dina la fitnaal ndax da nga gis loo xam ne doo ko mën a am te doo ko mën a muñ dañ Tuubaa ne fa innahu alaamatal jahiliyya wa fi kitaabillahi qul lil muminin qul lil muminin yaxuddu min absaarihim wa yaxsuru furujahum suñu borom azza wa jalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal ñi gëm nañu damm seenu seet nañu gàttal seenu seetlu sëñ bi nee na ini basira bu kamislil basari yam na waa ka darati min nazari nee na basira doomu aadama basira daañu ko tekkee gisu xol maanaam mooy leeru baatinu doomu aadama nu mbootam toll maanaam leeru xolam leeru xolam gi nga xam ne bu dee borom kas fu ci lay gisee aybu ci lay gisee ci kam di ko suñu borom xamal albasiratu am na ci jaamukatu yàlla yi ñu ko sellale ba leerle ko daañu nekk li ne ci jamono ci Abdul am na benn jaam boo xam ne dafa daan wax ne moom dana gis ci borom tabaraka wa taala ak bëtam ulamaa yi jaaxle woon ci moom lool ndax alquran nee na laa tudrikuhu labsaaruhu yudriku labsaaruhu wa latiful xabiru te waa jooju di woon ku baax ku ñu wóolu ku ñu la mu ne moom day jànloo suñu borom ci ay bëtam ko yóbboo ci Abdou Qadir Jilaani bi ñu ko xoolee ne ko tuubal li nga wax mu ne tuub naa mu ne ko waxal ne dootoo ko wax mukk mu ne dootuma wax mukk ba mu dëggee ñu laaj ko ne ko ndax kooku li mu wax dëgg la ne wax na dëgg waaye mu labbatun alayhi li mu gis daf koo lënt ndax basiiraam la gisee suñu borom suñu borom bët yi du ko gis waaye basiira koy gis basiiraam am benn ceeñeer bu ci jógee ba fëll ci ba mu ko defee bëtam dal di xool image yi nga xam ne moo reflété ci basiram mu jortu ne li basira bi gis basar bee ko gis basira bokk na ci bu gisul doomu aadama boo xam ne suñu borom réyal na mbiram ba nga xam ne moom boppam attanul marte ba mënu koo gis loolu di ko misaal benn waliyu boo xam ne doon na wax beneen moroomam ne ko ay soo gisoon Cheikh Abou Yazid Bustani mu ne ko lu may doyee gis Cheikh Abou Yazid Bustani man gis naa suñu borom azza wa mu ne ko soo gisoon Abu Yazid Bustami benn yoon mu ëpp njëriñ ci yow nga gis suñu borom sab'ina maratan nga ci yoon mu ne ko mu ne ko yow suñu borom bu lay feeñ sa basira daf lay wan sa maqaama képp ku toll noonu nga koy gis te te Abu Yazid Bustami ni maqaamam toll lay gis suñu borom sa maqaamam dafa kawe a maqaama ni asamaan féetee kaw suuf mu jàpp boppam ci fitna ne na mën a def dana gis Abu Yazid Bustami ba mu gisee Tayfurun Isa mu ne tëll dañ ko ca doj ba mu ko gisee rek dafa daal di xaaju daal di sedd buy dee Cheikh Abou Aziz Bustami Aziz Bustami ak ñu ne ko kii bi dafa laaj traité dee mu ne déedéet kii li ko rey su ngoom daf ko may maqaam boo xam ne attanu ko bi nga xamee ne xool na ma nag am benn ceeñeer bu fenk ci sama basira sama maqaama ma ca ma maanaam eh, def xayaal ci sama maqaam mu jàndoog maqaamam boppam attanu ko looloo ko rey Baysil Bustaani moomu Cheikh Ahmadou Bamba tudd na ko ci yaa rabbana ilayka asku xaali ñaan dooru gërëm Cheikh Ahmadou Bamba kon bu di jëmm joo xam ne ci li ko wër ci lépp lu ko jege fépp mës a jaar dafa daan sori lëndëm di dax seetaane daanu àddu ci loolu bu mu demee di kokk ñu ko yàlla melal dafay xëcc cofeelu képp suñu borom nar a texeel ñu ne ko cofeel nan la demee ci sëriñ bi war a faj aajay ci ko topp ndax ko soppee ci lay gën a gën a gaawe mu wax ci fu mu doon misaale gaañu wi ci ko waxoon xoqal bu kaaw mu ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin mu ne texe day ñeel na bépp jaam boo xam ne liggéeyal nga leen wala nga jox leen hadiya wala nga sopp leen rek sax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa noon al mar'u ma'a man ahabba te sa bu gudd la te sa yu bari yu lëkkaloo la itam cofeelu taalibe bi ci sëriñ bi dana tax aajum gën a faju gën a a dana tax mu gën a gaaw a texe dana tax mu gën koo gaaw a mën a yéege loolu moo taxoon ci Ahmadu Bamba Cheikh Ahmadou Moubarak ñu doon taalibe ci Abdul Aziz Dabakh ci Abdul Aziz Dabakh mas na koo jajji ci lu mel noonu ndax mas naa ànd ak moom ba ci benn dëkk ne ko Ahmadou mu ne ko dëkk bii day man suma sëriñ a ngi ci ndax bëgg nga nuyu mu ne ko waaw man tey kooku bëgg naa koo gis ndegam mooy sa sëriñ mu ne ko laay man la gis la su sa borom tàkkoon ñeneen fukki junni jëmm yu bokk ak yow lépp wala ñu gën la ci lépp lu ma leen soxlaa am sax ndax yow la ma sa borom séddee jajji na ko wan na ko ne waruloo am soxla ci kenn man rek nga war a soxla dañ ma war a gën a bëgg dañ ma war a bëgg ba ma gënal la ñëpp ndax nee nañu waa ji balay àgg ci boromam tabaraka wa taala mbindeef yëpp daañu mel ne lu dee ci xolam ba dootu gis lu dul yàlla te balay àgg foofu dana fekk ne mbindeef yëpp daañu dee ci xolam ba du gisati kenn lu dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam te balaa àgg foofu ci yonent bi mbindeef yëpp daañu dee ci moom ba xolam dara du gisati lu dul sëriñam bi nga xam ne mooy wasilaam ci moom la jaar dana àgg foofu soog a mën a àgg ci martaba boobu ndax li ñu tuddee al mahabbatu wa di sofeel ñeenti xaaj la fa am mahabba boo xam ne tabiiya la dañ ko tabaxaale ki ak boo xam ne illaa ko waral dafa gis melaw fii mel moo tax mu topp ko ba ci awliyaaw yi sax wala yi suñu borom yi sax rawante nañu sofeel boobu wala yi nga xam ne njëriñ li suñu borom am ak yoon bi ñu koy jox ak àjjana bi ñu ko gën a texeel bi ñu mu topp ko ci ko ëpp daraja mooy ci nga xam ne dafa gis xéewal yi suñu ak bi bi yépp ko mu mat taar bi mu rafet rafetaay bi suñu mu bëgg ko du benn sababa tax du benn illa tax boo def ijlaalan lahu li zaatil aliyati mujarradatin min al asbaabi ci cofeel boobu am na benn sëriñ bu ne yenn awliyaaw yi nga xam ne dañuy topp suñu borom ba ruy def ndox tey ngir màgg suñu borom nee na bi ñu ci amee tabiiyu la bu doon ilaahiyu nee na moom bi ñu ci ilaahiyu la buñ ci topp buñ ci copp mag lu tuuti rek teg ko ci asamaan yi juróom-ñaar dana ko ruyal te moom yëngal ko Cheikh Ahmadou Bamba kon mu yoonam li mu xamle bokk ci mabaadi yi nga xam ne mooy cosaan bi ñu tàmbali yoon wi doylu ko ànd ak jëf nga xam ne moo ko fondement cawarte goo xam ne dafa ànd ak teew jeex ci topp yàlla yonent bi ak topp sëriñ bi loo mën a am ci xam-xam du la tàggaleeg teggin du la tee yaru du la tee woyof loo a am ci alal du la tee yaru du la tee woyof du la tee wàcc nga xam ne dafa joo xam ne jaww taqwa la ragal yàlla lépp lu ko war noonu ak njub suñ borom defal ko buy nit day jalloog li mu am ak li ci xolam di tontu la ca xol ba la mu wax ca la waxtaanee woon ci ay waxtaan ay jëmm yoo xam ne nasaraan bi def leen a yebaloon ñu ñëw ci kaw di ko rajo mu tontu lu ko seen xol ba këlam lañu seen loolu nekk na loo xam ne li mu dëkkoo lépp lu gënoon dara ci moom waaye tontu li mu ko tontu day mel ne kenn ku tàkk ne ko noonu la amee mbóot mi nga xam ne ci mu waxal ci wax ji lool day dal di sellal sa xel wala ci jublu bi nga jublu woon ci saasi naka noonu la daan jëfandikoo ci xoli jaam ñi ci kaw xam ne day seet xol jëmm ji néewam xelam fi mu walbati ko moom lay jëm loolu la daan xam loo baylu xam la tedd ak sado ak topp dëgg ko ci daan ñàkk yéene li ko yàlla jox ngir dafa ne loola dana leen tuutool amoon na sëriñ soo xam ne dañ fee nekkoon daan jàngale di xam ne ñu yaakaar leen ñen ni ñu dem daan leen jiit wilaaye ñekkul liñ ci daan am waaye dañu daan wax ne jëmm ju mag ju féete kaw dafay diis diisaay boo xam ne te mu démb daf lay sang daf lay suul suul boobu am na jëf yu mu am na ñi jamonante ñoom moom ku nekk ne toog na ci benn sëriñ bu mag ñu jamonante ne ku bay kéemaan la woon ci baax ku jamono boobu waxtu yi nga xamee ne tubaab bi na ko ba ci di ko wax ci sëriñ boobu la nekk li ko mu ko sëriñ Bamba day tubaab yi jàpp nañ ko mu ne ko de foogoon naa ko waaye nag dafa deful woon nangam ak nangam waroon na koo def kooka toll fekk ne ah xam naa ni ñu koy jiñ de kon lee war caa dem jëfandikoo ko ndax tubaab yi day bari na ñuy pexe te suñu borom jox na leen kàttan te am na ñu caay caay boo xam ne képp ku ñu yaakaar ne mën nga leen a yàqal wala da nga jóg ñu fanqal leen dara luñ la mën a daan nga ko mu jaww ne ko ci lu mel nan luñ koy xeeti xam-xam am na satala ko nekkoon aku yet dégg naa wóor ga fab yet wala ko kucc kucc ca satala ne ko lépp lu satala ji xamul day xamu ko doo dégg ne na mukk de xam ne moo nekk li xabaar bi te sëriñ boobee nekk di ko loolu bi ñu soobee ba am juróom-ñetti at yu manqué mu dégg ñu ne sëriñ baa mu bokk te ñu ko teertu bu mu taxawee ca waax ba nee na bëccëg ba ne ko bët dañ bi itam ndikk koo teg bët nee na duñ doxee juróom-ñaari dafa taxaw dugal loxoom ci jibaam génne butéel li kole fàtti ko ci tenqal ndey jooram li nëpp ko taañaat butéel ba delloo ci jibaam jubal waaja ak si jox ko loxo ba mu ko joxee loxo li koleen ja takk ci loxoom góor googa itam dal di ñëpp loxo bi waax ba fekk sëriñ ba mu doon waxanteel ci bi tam ko lu soxale fii xamul xamu ko di dellu si nag ba mu dikkee nuyoo moom ba noppi ne ko seen mbokk ne ko da nga koo dégg rek xam da nga koo gis mu fab loxo bakkanu góor ga ne ko foo na ko lañ ji xeeñ day ci loxom la bàyyi koo ñëw sama loxo nee Ahmadou Bamba xam ne wul woon jëmm ji xam ne moo ko bañoon wala ci ko añaane woon ak ci ko yéene woon yu képp ci tudd laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam woon li mu woon boppam la la yéene woon ci mu suufeeloon mooy ko woon yonent ci gannaaw nee ñu am na ci mbokkam moo xam ne amoon na yéene ji rafet ci moom ak xër duñ jógee ci géej gi am lu mu xam ci ñenn ñi ko daan rambaaje di ko xasal lu ñaaw di ko sëriñ bi day war ngaa wattandiku diw sàngam ndax yéene wala jàmm dox na nangam dox nangam wax nangam wax nangam su si jógee def nangam wax nangam mu ne ko waaw loolu day mën naa nag tee day ne moom la gënal de déet ko ko wax du mbokkam dama jaawale tubaab la moom la gënal nga ma yiw waaye da ngaa bañ yonent bi kookee nag donte daf maa bañ gannaaw man la bañ te bañul yonent bi bi te Bamba daawul bañ dara lu dul ngir yàlla lu yàlla bañ lu rus na suñ borom xool xolam bi fekk ci muy bëgg dara lu dul yàlla wala muy bañ dara lu dul yàlla wala mu bëgg ko wala mu bañ ko lu dul ngir yàlla ndax nee na jaawartu laaha bi kitaabihi ilaa doxaliya jannata nee na dafa dëkk ak yàlla yàlla gannaaw dafa dëkk ak moom day nemm ko xolam ci waxtu mu nekk te Sahl ibn Abdullahi boobu nee na suñu borom dana nemm ko xoli xaritam yi ci jamono bu nekk te bépp xol buñ ci yër gis te lu dul bëgg lenn lu dul yàlla dana xiir seytaane ci yow te Sëriñ Tuubaa suñu borom dafa dox digganteem ak seytaane dox digganteem ak lépp lu dul yàlla suñu borom sàkkalu lenn wàll ci moom bu suñu borom loolu moo tax mu ne jaawat bi buxtaan rabbiyal muin malak nafsi wa zaxsax lain daana ci jàll incha allah kon rus naa bañ dara wala mu bëgg di xool xolam di ca fekk loola loolu moo tax mu baal noonam yépp asawtu laa asawtu an illa abaa furran li wajhi man nafaahu li ghayri sarmadan lastu adfa'u yaram boobu ma waxtaane woon léegi ci xeeti yarin wu nekk nga xam ne xew xew bu ne daf ngir mu jëriñoo ko ci yar jaam ñi ak yee leen daana fekk jaam bu topp kenn ci ñu ña mu wan ko wala ku am soxla ci ñu njëkk ña benn téere bu mu def mu am tey lënt mu bëgg mu xamal ko ko wala lu mu sikk ci martabaam mu woo ko sëriñ bi ñu wax sëriñ Ahmadou Diaw Paxate dëkkoon bu saas nee na sëriñ Tuubaa wan na ko al imam Ahmadu ibnu mu ne araani al xadimu najla hanbali ba'da al mamaati wal mamaatu hasbali imam ahmad ibn hanbal mu ngi si jógee bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gi amee ñaari téeméer ak ak ñeent fukk ak benn muy xasbali booba la si jógee woon te si ahmadu bamba yebal na dañ ma jàppaxa ci béréb mu dem fekk mu laaj ko daj yam amoon ci téere la ko suñu borom xamale woon mbooti xol yi ak ayib yi xamal ko mu koy loolu bokk na ci li mu taggewoon gaa ñi ni mu doon tudd ci xaqa yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta a naasi yaxyi diyaan ka dawi shams xaytuna yaxda biha kullu shaxsin bi sinaaraati amoon na ay jagleel bi suñu borom jagleel moom dong ci mbirum tarqiya ak tarbiya bi ma waxoon ne danaa ci waxtaan nga xam bu ñu boobu la mu demee li ñu ciy def moo di tafsir rek bàyyi ko mbirum sama borom la ko suñu borom jagleel. ñi nga xam ne noonu la daan taalibe di xamle sharia yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jëfee zahir ak baatin di ko wane noonu la wane tawxiid di mawaahibul quddus daan ko jàngale ci ay tombam ci rëddam ci waxtaanam ci misaalam. noonu la bindee itam bind yu bari ay téere yu bari ci mbirum fiq naka noonu la def ci tasawuf taarifam tasawuf masaliku jinaan wax ne والحاصل الصوفي عالم علم بعلمه حقيقة ولم يلد فصار صافيا من الأكبار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا من ربه من البشر مستويا بما العين بالنظر كالأرض يرمى فوقها كل قبيح ولم ترى شفقة من شفتها إلا مليح يطأها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم وكالسحاب وكقطر الماء في الغل والسقي بالاستثناء لمن كان أهله كذا من كان هكذا فهو الصوفي أو لا يأخذ الدعوة على المعروف mais ñu ne ko suuf yi mooy lan mu ne mooy borom xam-xam bu mat boo xam ne dafa jëfee la mu xam dëgg dëgg dëgg dëgg te jëmmul jenn jenn su la jëng loolu dana tax day mujj xolam mucc ci bépp gàkk mucc ci bépp xalaat bu jëmul ci yàlla xolam day sell sell boo xam ne moo koy xëcc jëmee ci yàlla wan gannaaw lépp lu dul yàlla xolam day fees ak xalaati leer day dagg ci mbindeef yi jëm ci boromam rek day bàyyi adduna ba yemale li doon wurus ak doon ci suuf day mel ne suuf fii nga xam ne daañ ci lu bon di ci def lu tàng di ci teg waaye du yëngu danaan dégg ne fas rek natt bu ko suñu borom mën a natt musiba mu ko mën a dal def naan kenn du tawat du jàng ndax tawat yàlla xaram na ku baax dana jaar ci kaw waaye du tee mën a dégg rek suuf yu boobu day mel ne miir ñu asamaan si ndoxam moomu muy li muy sàng nit ñi di ko feral xamewul ci kër àll xamewul ci tool ak mbooy xamewul ci fenn ak fenn noonu la waajoo bi di nag ko nga xam ne àdduna ci melaw yi yow yaay suuf yi nee na ku ci àggul nag boromu bu woote nga leeg ndaara xam ne buñ ko nattoon ñu bari ñu néew koy seet ab tane la xam ne buñ ca seet woon ñu néew ko jàll ndax yoon la muy tëral woo xam ne kenn muuru ko kenn képp ku bëgg lu baax boo neexee nga jaar yoon wa ñu ngay raxante nag ca man-man ba ak tey jot ba ndax dafa am waaye ngëneel ñaar la dañu ne al fadlu fadlu fadlu fadlu amali ñun maanaam al fadlu kaf bii ngëneel loo xam ne jagle rek lay doon doxewul ci faggu doomu aadama ji wala li nit suñu borom li suñu borom defal ngeen loolu fagguwul dafa suñu borom daf koo defa rek ci xadim li nga xam ne noonu la gën a la yonante yi booba jaamoo guñ ko defe guñ ko dara mu bind leen def leen yonante nga ne loolu am na ci doomu aadama am tax ci pàcc suuf yi ndax Makka ak Madina ak Baytul Muqaddas yi ñu gënee France ak Moscou ak New York du faggu mooy al fadl ixtisaas yi noonu la amee ci jamono yi weeru koor ni mu gën a weer yi lu mu fagg lu neex suñu borom la mu def koor naka noonu bësub ajjuma guddi ajjuma naka noonu bisub altine naka noonu guddi gàmmu naka noonu la pàcc suuf yi itam gannaaw loolu moo béréb bu ñuy jànge alquran ni mu demanteeg béréb bu ñuy moye yàlla wala ñu di ca xot noonu itam la jaam ñi gënantee ci ixtisaas yi maanaam mooy ngëneelal jagle loo xam ne doomu adama amu ca sabab lu amu ca sàkku su la topp mu def ko nga xam ne kon noonu la wutale woon itam ruux ya ëppale leen ci jamono bi ma la itam ñaari jëmm ñoo xam ne nit yu baax lañu ngëneel loolu ñu misaale ko ñu tuddee majjuub ak ñu tuddee saalik nga xam ne saalik mooy doomu aadama ji farlu sakku xam-xam ba am ko mën a jaamu yàlla soobu yoon woowule ngir bëgg a mucc bi mu ki nga xam ne dafa juddu suñu borom defal ko loolu mu ko defal rawantele googu nga xam ne mooy fadl ixtisaas fii am na arab yu ko misaal ne ida samicta bi anna marxuman xawaa uudan fa asmara fi yadayhi fa saddiqi ida ataaka bi anna mahruman ata maan liyashrabahu fa xaada fa xaqiqi boo déggee ñu ne ku suñ borom yërëm far na bant bant ba dal di sëq meññ ci ay loxoom nañ ko dëggal waaye boo déggee ñu ne ku suñ borom xañ waaxu na ba agsi ci ndox bëgg koo naan ngir mar ndox ma dal di ñiis bu ko weddi jëmm ji xam ne suñ boroom def na ko muy maj duub soobuwul ci wi xaal mën na koo gane ba mu faddu ci boroomam xolam génn ci adduna mu dem ba faat ay waxtu waxtu wu ximli ko war fay li bu doonee majdubu saalib dana wees foofu bu tolloo ci xaal boobu ba ànd ci nag sabam fa mu fu mu nekk bu farata jotee suñu borom daf koy delloo si te sabam fa mu nekk mu def la mu war a def delluwaat ca mën nañoo misaal misaal yu bari dellu ci sëriñ bi ci misaal moomu masala moomu kon te ñu mën a xorom bu ma dalee sart loolu de dana wattandiku li nga xam ne moo ko mën a alak moom ci boppam ndax ci ñaari ngëneel yooyu maa xoon al amalul kas bi mu di ngëneel loo xam ne jaam bi dafa faggu dafa su dafa ne ku def lii ma ma fayee la lii mu jàmbaare ca ba ëppali ca keneen ku dul moom nga ne loola moo cay man ka góorgóorluwul ne moom nga xam ne loolu bokkul ak kon nga ne li ma waxoon lu mel noonu moo tax nga xam ne gannaaw si Ahmadou Bamba moom suñu borom daf ko booleel ñaari njëriñ yëpp kenn mënu koo jot ci jëf te fagul ixtisaas si suñu borom daf ko cee defal loo xam ne lu doy kéemaan la am na ci ñi nekkoon ak moom koo xam ne borom xaqiqa yi nee ñu buñ koy misaal dañu ne jëmm ju mel ne Cheikh Xasan Njaay la ko góor di jiitoo ci yàlla ba mu topp ci yow luy soob sa borom def ko ci jaamam la waaye du loo xam góor buy takk tubéy rek a koy liggéey loolu moo di al fadlul ixtisaas ba mu doy mu def al amali yi boobu am na al tasdiin ba fees dell mooy ci nga xam ne mooy xettali waxtu waa xamee ne jaam boobu matalewul ñaar yooyu na wattandiku liggéeyloo kenn lekku ñu xam wala mu jël benn addiye ndax mooy li ñu tuddee al aklu di diini lu sariya xaraamal la ndax ci ñu war lekk aw ñaqam ki lislaam moo di jaam ca ba jaam dagane di am te moo doon ci ñu jaaroon ak yéefar yi ba jàpp ko biñ ko jàppee pour ma gis seen jaam ak li tax mu dagaloon waxtaan wi loolu tax koo jub dina gudd waaye ngeen xam ne rek kooka la ñu sañ a liggéeyloo lekk ñaxam wala ki ñuy jàngal te ki ñuy jàngal itam ki koy jàngal dafa am xaq bu mu war a yem waaye ku ne jàngalul dina liggéeyloo waxtu woo xamee ne liggéeyal na la wala mu jox la ñaxam te li mu foog ci yow ba tax mu def ko amul loolu lañ tuddee al aslu bi diini bu keroogee da nga ko delloo ba tax ne seetiwul keneen ku ku la tane ku ko mën a dara gàllankoor bi nga ko gàllankooroon te waxuloo ko la xew itam yaa koy tontu moo taxoon ñu ak ak bi diine lu xaraam la suñu borom dafa maanu te Ahmadu Bamba nee na wa yaqa'u qisaasu bayna jamma wa bayna qarna li ajli samma nee na keroog yawmal qiyaam qisaas dana am diggante ci saxoon jéggin mooy ci amoon kattan ci adduna wala ci amoonum xel wala mu am xam-xam exploité ko amul woon wala borom doole ji lottal ci doole wala ci saxoon jéggin di ma mbëkk ci saxul woon jéggin gaañ ko bu keroogee daañu ko xiyaas fay maru alal xitmiiri ma al fatiri wa alal naqiiri nee na daañu jaam ci lu tel ne boo xollee tàndarma der wu weex yi dox diggante saar gu wow bi ak ñam li ku ko xabal nit te lu ko wala nga lekke ko ci anam gu dagal te kooka moom ko bu keroogee da ko ko delloo bu keroogee képp koo xam ne gis nañ ci yow lu tax ñu foog ne ku mun dara ëllëg nga ba ñu defal la dara te loola nekkul te génne woo ca xelum kooka leeraloo ko ko xamaloo ko fa mu dem feneen keroogee yaa amee responsabilité am na ku ñu doon wax Moustapha Aziz moom ci boppam ku woote woon ak wilaaya la nëbbuloon ak mas nañ waxtaan ba mu wax ne jamono yi nga xamee ne daf daan fanaan mu ngi toll ci jihaadu nafsi soobu ci yoonu tasawuf na suñu borom yi mu fanaan dana gis ñu koy mbugal ak ñu fa nekk ci xéewal ma dëkk sàngam ba ma fa njëkkee dem ba ma fanaanee ca bàmmeel ba gis naa fa jëmm joo xam ne dañ koy mbugal ba jooy yi metti nee na ba ma sëyee laaj naa ko mu ma ci dëkk bii mu dend laa dëkk ma laaj ko lan nga defoon ba ñu di la def ni lay def nee na ko man de ku amoon xam-xam la ku far ku farlu la ku maanu woon la lii ñu may defee nii itam du dara lu dul ne baax gi ma baaxoon ak farlu gi ma farlu woon tegoon nañ ma wàllu ba daan jëflanteeg man jëfi ku mën a xettali jaam ñi te loola amul woon te dindiw ma ci woon kenn kumpa nee na man laaj ko ne ko am nga mbokk ci dëkk boobule nee na mu ne ma diw kebe ak keroog la buy gerte. noo bokk ndey bàyyi mooy sama mag nee na ma xam ne bu ma demee te diw gënu ma mu wax ko nekk li ko ko ne ko na nga ko defal sarax sàngam ak sàngam du ko gëm Moustapha Assis say ma bàyyi ba guddi ma soppali ko ñëy ma weex xeeñ ko ci gént nee na ci ëllëg su ma dikkee fekk ko ko yow xam nga diw sàngam mu kebe mu ne ma waaw sama rakk noo bokk waaye gaañu na nee ko na ko sàkkal sarax na ko defal nangam ak nangam dañu ñaanal ko nangam ak nangam ndax nekk li ma la ciy jox muy tegtal nag moo di ñëw weex mu nga géntoon biis mën a Aziz moo nekk ci loolu le gaañu na léegi waaye téere yi wax nañu ne bokk na ci li waral mujj gu ñaaw daawal wilaaya ma maanaam woote wilaaya te lekkul kon lekk ci diine ak lekk ci mram lu xaram la loo xam ne daje nañ ba tax na yu xaasabul maru alal kasmiiri al fatili wa ala naqiiri war naa tax jaam bu nekk di jéem a dugg loo man di lekk lu lew dañ di léegu na ko ba tey nee na walaysa kulla ma taraamu dawwaran kaasan walaysa kulla bagin xamra waxtabir rijaala qabla soxba wala tusaahibu xumran aw zaa raxba nee na na nga nattu góor ñi bala ngay ànd ak ñoom waaye bul fexe ba ànd ak borom mi bëgg-bëgg ci àdduna bul fexe ba ànd ak borom mu ndox fa yàlla nee na bi caa génni lépp loo gis mu kutumbalu rek di bong bong neen di caa génn lépp lu leer rek di weer neen di caa génn mépp ndox moo gis rek muy sal sa bi nga xam ne koo naan mu weex nee na boo dajewul ak waaja na nga sax ci la nga xam ne moom la ulama yi bindoon wacc la lam tulaaq muslihan fal taktasi bima bihi nas na xiyaaru salafi nee na boo dajewul ak waaja nga xam ne man naa yiwénal mbirum jaam boo dajewul ak moom na nga yem na nga seet li nga xam ne moom la gaañu baax yi bindoon démb bërki démb boo bañee réer nga waaye lam tulaaqi musliman faltaktashif ma bihi nas xiyaaru talabi bu fekkee ne nag daje nga ak waaja nag bu la teen gën a farlu mooy li Cheikh Samba Diallo di wax naan fekk ju mel ne wuute mooy fekk jamono yi ngir te sooy fekk loo xam ne mën nga faa jëriñu nga yaafus ba jëriñu woo fa kon tarbiya bu mat ci sëriñ bu ko mat mën ko kim tarbiya ba matal ko day jox jaam bi ay xusuusiyaat maanaam ay jagle yoo xam ne léegi waxtu woo xam ne suñu boroom may na ab ba ittewoo ko benn pepp ba gën ci dundam dana wecc junni bi ati ci beneen jëmm bu moom kon loolu ngëneel lu rëy la jar na tërbiyewu ba dee loolu moom nag boom daf ko jagleeloon tibu ruuxi maanaam mu xam méttinu maanaam ruux doomu aadama ci tërbiye xam daqaayiq yëpp doon na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mu daan yare la sëñ Touba royoon yoon woowa la jaar am na ku ñu daan wax Hamza la mu bokkoon ci saaba yi gis naa wax bu fekk sidna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu moom itam ca jaba ca marché ba ñuy jaayee mu ne ko naafaqa Hamza la man Hamza la de defe naa ne man naafiq laa mu ne ko déedéet doo naafiq ana sax lu tax nga ne naafiq nga mu ne ko man bu ma toogee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu dinu yee day mel ne maa ngi janloog àjjana janloog safara janloog yépp waaye bu ma fa jógee ba dellu ci njaboot gi jubbanti bi ak problème yi ak liggéey bi ma daal di fàttewaat lépp Seydina Abubakar ubbeewu ba ndax yonent baa ngi ci àdduna mu jàpp ci mbubbam ñu dem ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog mu ne ko nettali la nga nettali woon ba Hamza la nettalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ni ngeen di mel bu ngeen nekkee fi bu ngeen ko saxoo wan kon malaayka yi dañuy saafante yi leen ci mbedd yi loolu moo tax anas de yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génnee adduna bi nu ko dencee ba nu daataan fëgg ba nu fëggee suñuy loxo ci suuf suñ ko doon dencee xaat la nu dal di gis ne suñu diine tàmbali naa manqué manqué diine googu du caagin la mu leen daan wax dañ caa wàññi dara wala dañ caa fàtte dara wala dañ caa seenu jëfandiko dafa wàññi ko déedéet gis gi ñu ko daan gis moo daan yar seen xol leen yëkkati ndax xool bi ñu koy xool rek jaamu yàlla te day texeel doomu texe goo xam ne gii du dañ mukk am na ci ñu ko kenn ko ko doon alayhi salaatu wasalaam ba loolu tax na euh, ak topp ci jëmm ji nga xam ne sax dafa xam-xamam na sax mënu la dem rek te jaaru ci sëriñ bu Ali nee ba continue doomu aadama dafa boole xam téere yi nekk diggante asamaan ak suuf yépp ànd ak mboolem xeeti nit ñëpp borom xam-xam ñëpp itam te jàppul jële ci sëriñ bu ko mat du àgg mukk te Abdul Wahab Taarani nee na bu fekkonte ne xam-xam bu bari farloo bu maanu dana tax nit ki mën a bañ a am sëriñ te àgg ci yàlla kon limaamul Xasaali ak Izzuddin ibn Abdusalaam duñu sàkk sëriñ te Imam Bukhari boobu ba mu gisee faaram si li nga xam ne moom la jox ko xam ba moom rek dal di ne sant nañu suñu dund ci lu amul njëriñ te fekk na la mu nekkoon a lañ gën ci lu ab jaam taxaw woon te Zuddin ibn Abdus Salaam lu mel noonu la wax bu mu gisee si rawatina nag bu ñuy wax xutbul xawsu xutbul xawsu lépp loo mën a am ba tax nga defe ne doy lu nga walis ko waykat bi ñaax na la fa man ankara al aqtaaba bil ilm qul lahu misaala mbirum balaam ci xam-xam jarul damu nee na képp koo xam ne ngir sa xam gu mat boo ko dee misaal bëgg koo yee ne ko seetal mbirum balaam ibnu baawara balaam ibnu baawara ci ñu àndoon ak yoon ci yàlla Suleymaan la amoon na xam-xam ba ulama yi ko daan déglu nee ñu daay yi nga xam ne dañu koo amee woon di bind ay wax wuy waxtaan ñuy bind xam-xam yi ñuy jëlee ci lottu ñetti téeméeri daa la woon ñi daan ñi daan bind rek ci jataayam nga xam tollu woon na ko bu téenee xool asamaan jandoog aras waaye teewul saggan gi mu saggan ci ñàkk a jox xaq ci yàlla ci benn martaba dong tax na suñu borom tabbi ko alak ko ba mu nekk koo xam ne moo njëkk a bind téere di taalif ci wane ñàkk amuk yàlla di joxe ay laaya ci tegtal kooku mooy bal am moo tax mu ne fa man ankarat aqtaaba bil ilmi qul lahu misaalan mbirum bal aama xam-xam jël damu woo man sadda anhum bi tasahudi qul lahu misaalan mbirum bir siis ci aw doj la daan damu képp koo xam ne itam dëddu na aqtaab yooyu le ngirub dëddoom ak ngirub wooteem mën a jaamu yàlla boo ko dee yee ne ko seetal mbirum bir siis daawul jege ñi ca àll ba la nekkoon ci biir aw doj la daan lëmu di jaamu yàlla rek te du noppalu te suñ boole na koog seytaane mu def ko istidraaj ba génne ko ci yoonu yàlla génne ngëm ci xolam muy ko alku bokk ci ñi nga xam ne way dem safara lañu ëllëg loolu tax na mu xam ne suñu borom mi bind jaam yépp benn jaam dong tax mu bind leen mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon nag jaam ñi daañu gënante te daañu ëppante daraja boo seetee loolu yonent yàlla moo xam jenn jëmm la woon kat mas naa tax suñu borom far mboolem li mu bindoon ba mu ne rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayyaaran innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran suñu borom faral ruuxi jaam ñi ci kaw suuf yépp moom benn jaam dong la mu wax suñu borom loolu suñu borom def ko ndax tedd bu mu tedd ci borom kon nag suñu borom wuutale ne jaam ñi tam ci rawanteel na leen bu fekkee ne kenn rek jaral na ko ci tax ay waxam ñaan ko mu far li mu bindoon lépp loolu kon doy na waar loolu tax na Abu Talib al-Makki nee na inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima saa'ata lam yuqimha suñu borom am na jaam ñoo xam ne bu ñu ko waxoon bu ñu ko ñaanoon ne ko bu saa taxaw mukk kon saa du taxaw mukk loolu kon bokk na ci li nga xam ne ñëwoon nañu lu wax ji gàtt gàtt lu waxtaane ko ci béréb bi kon nañu fekk nekkoon ci suñu xol bi ko jiit nu bari yoo xam ne gàllankoor nanu ba nu gëmoon ne sax du nu mën a toog jotaay bii et gannaaw yàlla nag may nanu xëy na wax ji fi ñu bëggoon mu àgg fa àggu waaye soxla yu bari ak yeneen mbiri xol tax na moo war a gàttal yamale waxtaan wi foofu di leen nuyu yéen ñi doon déglu ñëpp te di leen sant ci bépp ñaan suñu borom boole ni ci woy texe yi mu tànn def leen ñiy jëf ngir jëmmam di bàyyi ngir jëmmam méngoog ñi mu tànn nangul leen te bokk ci ñi nga xam ne ñoo nangu lépp lu suñu borom dogal mis na ala xayrin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu